ñu ngi woon ci nettali qatlu Ka'b ibn al-Ashraf al-Yahudi di rey gi nga xam ne moom lañu ray ki nga xam ne mooy euh, Ka'b ibn ashraf gisoon nañ ci jotaay bi ñu weesu mooy kan euh, keni kilifa la woon ci yahuudi bani euh, an-Nadir yi bi nga xamante ne nag ci la ghazwatu badri nam defet bu mag boobu daal di dal yéeféer yi mu dal di koy metti mu daal di dem ci Quraysh ndax gëmul woon ne li dëgg la bi mu gisee yonent bi aleyhi salaatu wassalaam daal di dugg ci Medina ak prisonniers yi ñëw mu xam ne kon nag ndekete xabaar bañ doon wax ci dëkk bi eh, rey nañ leen dëgg la rey nañ ponkalu Quraysh yi mu daldi ci mere dem Quraysh nag ngir xërtal leen ci kaw yonent bi aleyhi salaatu wassalaam di wax ay poème ay jatrib yu bon di ci ñàkk teggan aleyhi salaatu wassalaam waaye ñu ne déet mu daldi jàpp jigéenu jullit ñi di leen euh, def di wuññi seeni awra di tudd seeni taar ak yooyu ci woy mi nga xamante ne nii moom la doon def moom di almalonu Kaab ibn al-Ashraf ah moom nag ñu ngi yemoon fi nga xam ne mbooloo moomu te ki ko jiite woon di Seydina Muhammad ibn Maslama radiyallahu taala anhu wa ardaa àndoon ñoom abu naila waaye abbaad ibn bishr ak alxaaris a di nga xamante ne di alxaaris ibn aws ibn muaaz ibn nu'maan waaye ki leen tëjoon di abu abs ibn jabrin comme li imaam ibn isxaaq wax ne ñoom ñooñu ñoo àndoon ñun nag ñu ngi woon ci riwaaya imaam al buxaari yi gisoon nañu ñu ngi doon gis en même temps riwaaya imaam ibn isxaaq raxmatullahi ala te jotoon nañu def taxriiju xadiis yooyu wax nañ la ne imaamu muslim ibn al xajjaaj al Qushayri yu Naysaabuuri raxmatullah alayhi daal dina koy soloo ci saxiix bi kon muy muttafaqun alayhi ñun nag ñu ngi woon ci riwaaya bu imaam al Buxaari di abu abdillah alayhi ridwaanullah kon ñëwoon nañ ba fi nga xam ne fi la Kaab ibn Ashraf ne woon ñoom Muhammad ibn Maslama ne ko nag li ngeen di def mooy dangeen ngeen may jox seen jigéen ñi ak seen doom yi ay proposition yum def bu ko defee ma daldi leen lebal li ngeen ma li ma sàkku ci man ah ñoom nag ñu ne duñu ko man waaye narhanuka la ma waaye li ñu man daal mooy dinañu la jox tayle la daal di lay muy garantie biñ lay jox nga xam ne garantie lay doon fekk fayu fayuñu la yaa koy yor euh, yaa koy yor ba kere ñu lay fay nga dellooñu ko ñu ne loolu duñ ko man waaye li ñuy duñu mën a joxe suñu doom duñu mën joxe suñuy soxna waaye nag narhanuka la ma dinañu la jox ay jaasi ay arm yu baax yoo xam ne yaa koy yor fekk fayuñ la li ñuy lebal ci riwaaya imaam euh, euh, Muhammad ibn Maslama alxaaris al awsi radiallahu anhu wa ardaa tam ne ci saxiixu imaamul Buxaari moom dane da leen a laaj sadaqa mooy sarax bu leen wax ngeen joxe moom aleyhi salaatu wassalaam waaye ci riwaaya imaam ibn Isxaaq bi raxmatullah aleyhi boobu dane ñam waaye lépp benn la kon ñëwoon nañ nag ba foofu lañ yemoon ñu ngi nag ci tarjama ba léegi seydina muhammad ibn maslama ak abu naila ndax ñoom ñaar lañu boole seen tarjama boo seetloo moo tax bi ñu àggee bu tudd abu naila dañoo tudd turam lépp ni mu tudd lépp waxaale histoire ba agsi ci fii nii di xew-xew bii nga xamante ne nii mooy qatle Ka'b ibn al-Ashraf al-Yahudi waxoon nañ la moom dañu wute woon ci turam di Abu la am nañu ne Silkaan la tuddoon waaye nu mu ci doon noonu lu gënoon a siiwee di Ibn Salaamat ibn al awsi al ashhali al ansaari kon ñu ngi yemoon foofu lañ yemoon biñ ne ko kon nag duñu man loolu waaye ndax loolu aarun alayna loolu aw xas la ci ñun ñu naan suñuy doom lañ jël wala suñu soxnay yi jël joxe ngir am ak dund déedéet léegi nag mu ñu proposé ko ne ko kon ay arm lañ lay jox Kaabu daldi nangu fa waa'adahu an ya'tiyahu laylan fa waa'adahu mooy riwaaya Muhammad bil Buxaari bi rahmatullah alayhi te gisoon nañ boobu ki demoon di wax mooy Seydina Muhammad ibn Maslama radiyallahu anhu bi mu waxee Ka'b ibn ashraf ba mu d'accord ne kon jaas yi dina baax léegi mu jox ko rendez-vous guddi mu ne fa ja'ahu laylan wa ma'ahu abu Naila mu ne ci noonu la ko dikkale guddi ba rendez ba jotee wa mu ngi ànd ak moom nag abu Naila di Abu Naila ki nga xamante ne mooy frère la ci Ka'b ibn ashraf comme niñ ko gisee ndax axuhu min ar-radaa wala fi mooy axuhu min ar-radaa frère leewam loolu la woon bu Ka'b ashraf ndax ñoo bokk benn jigéen bi nga xam ne moo leen nàmpal euh, moom abu naila ak Ka'b ibn ashraf alyahuudi léegi bi nga xamante ne nii nag ci lañ ñëw ci rendez bi ci guddi gi fa da'ahum ila xisn Ka'b ibn ashraf daal di leen woo ci forteresse am bi waxoon naa la ne il avait une villa fortifiée te la faa dugg dangaa wane lu set ku fa naru dugg rek lu set ngay wane waa doo dugg ah boobu image yi boo demee mën nga ko gis internet en tout cas euh, ñu ne lii mooy kiiwu palewu këru camp Bamnal Ashraf bi bii la man yor naa image bi euh, muy bërëb yi ñu gis yépp dafa am oh, liggéey bu am solo la ay yoo xam ne par dañ koy illustrer ak ay ay ay ay ay nu mu tudd ay ay ay photo yoo xamante ne nii photo yi mooy dëkk yooyu comme buñ la nee Badr dañ lay waneel Badr wan la al udwatul sufla ak al ulya ah, wan la bërëb bi fi yonent bi alayhi salaatu wassalaam campé woon ak fi waa ahlu Makka campé woon Uhud ñu wanal la montagne bi mooy ay photo la wan la ne côté bii lañ ñëwoon côté bee boo demee da nga ciy fekkaale am na ci yooyu benn atlas la boo xam ne ab docteur Shawqi Abu Khalil moo ko def eh, atlasu as-siratu an-nabawiyya boo ko gisee boobu noonu eh, dessins yi ñu ngi ci biir boo demee internet di nga gis ñu lay wone li nga xam ne mooy naan la lii moo ne woon xisnu Kaab ibn al-Ashraf al woon da ngay gis li nga xam ne euh, mooy euh, euh, plan bi mooy fan nii mooy lépp lañ lay defal Médina dañ lay defal carte Médina ci jamono yooyu fan la jumaa yonent bi alayhi salaatu salaam nee woon fi nga xam ak fan la kiiwu Ka'b ibn ashraf bi nee woon li des yi nga xam ne foto woon nañ ko ci li nga xamante ne mooy euh, ci des li desoon ci këru Ka'b ibn al-Ashraf al kon nag imaam al-Bukhari rahmatullah alayhi ci saxiix bi foofu ci riwaayam boobu kon fa da'ahum ila al mu daal di leen di woo ngir ñu ñëw ci forteresse boobu fa nazala ilayhim léegi nag mu jóge këram mu jóge ci biir sal fi mu newoon néeg bi mu newoon ak soxnaam di wàcc di dem ci ñi nga xamante ne mooy ñii mu joxal te rendez-vous fa qaalat raatu bi muy génn bi muy génn di dem soxnaam ne ko jabar ji ne ko ayna taxruju hadhihi saa mu ne ko waayow ana fan nga jëm heure bii nii foo jëm Kaab ne ko ci beneen riwaaya ba léegi ñooy ci ruwaat yi ñu soloo mbir mi moo tax mu ne wa qaala ghayru amrin ñeneen ku dul amr muy Sufyaan ibn Uyayna ci kan la ko jële xadiis bi mu ngi ko jële ci Amr ibn Dinar mu ne sami'tu Jaabiran mu ne wa qaala ci riwaaya bi nag wa qaala ghayru bu loolu mooy riwaaya bu Amr ibn Dinar euh, nekkoon sëriñ bu mag nekkoon sëriñu ñoom sëriñ ki gën a woon ak moom nag mooy Sufyaan ibn Uyayna di jële ci moom moom day jële ci Jaabir lu bari Seydina Jaabir

ñi nga doon waxal di leen woo gis nga kàddu gi ma dégg baat bi ma dégg dafa mel ni deret da ciy tuuroo waaw ndaw si ñawoon na gis-gis de moom rien que dégg na ñële rek di wax ak jëkkër ji biñ koy bi ñuy wax ak ñoom laata muy dugaat ci néeg bi bay génn mu ne ko man in man asma'u damay dégg sawtan kàddu goo xam ne ka annahu yaqturu minhu dam dafa mel ni à travers kàddu googu may dégg te ñi nga nar a dem nii fekki leen dafa mel ni damaa yëg damaa gi dégg dafa mel ni deret da ci toq ci kàddu googu rek gis naa ne mel na ni deret day toq ci kàddu googu léegi nag moom bi nga xamante ni ci la wax loolu Kaab ne ko euh, non du dara ne ko innama huwa axi Muhammad ibn Maslama wa radi'i Abu Naila dalal xelu jabar ji ne ko bul am dara looy tiit du dara innama huwa ñi ma woo nga naan da ngay dégg ci seen kàddu gi deret juy tu euh, deret juy tuuru juy toq loolu yépp loolu lépp du ci am ndax ndax lan innama huwa dëgg dëgg ki ma ki ma amal rendez-vous ñoon ñooñu axi sama frère la Muhammad ibn Maslam sama frère wa rabi'i ak ki nga xam ne maak moom ñoo bokk nàmp di Abu Naila ñoom laa amal ñoom laay wax ñu xaar ma noonu ñu ngi ci biir euh, suñu forteresse loolu du dara ngir dalal xelu soxna moom Kaab ibn al Ashraf alayhi ah, ba pare mun tegal ko ci inna al karima law du'iya ila ta'natin bi laylin la ajab ne ba nag euh, ne soxna si ba léegi jabar ji inna al ne ko gis nga nit ku tedd mooy gor ak nit koo xam ne ku tedd la law du'ya ila ta'natin bi layla la aja bi laylin la aja même bu ñu ko woowoon guddi woowa foo xam ne lee bu fa demee dañ koy jàmm fekk mu joxe woon kàddoom sax dina wuyu ji waaw kon moom loolu la wax ci riwaaya imaam ibn isxaaq raxmatullah alayhi ci riwaaya imaam ibn isxaaq dane fa hatafa bihi abu naa'ila wa kaana xadiisa ahdin bi ursin fa wasaba ila milxafatihi fa axadat imraatuhu bil naaxiyatiha wa qaalat lahu anta mru'un muhaarab laa tanzil fi haadihi saa'a fa qaala innahu abu naa'ila law wajadanii naa'iman maa ayqadanii fa qaalat wallahi inni la a'rifu min sawtihi ash-sharr mu ne moom ci riwaayé imaam ibn isxaaq rahmatullaahi alayhi waxoon nañ la dañuy permuter entre riwaayé yi dañuy changer di jóge nii di dem ci yii Eh, riwaay imaam ibn Isaaq bii bokkoon na ci ñu la tuddaloon eh, boobu noonu moo jaar te imaam Ahmad ibn Hanbal waxoon nañ la moom na solo woon imaam ibn jële ko ci sëriñam Thawr ibn Yazid mu jële ko ci Seydina Ikrima mu jële ko ci Abdullah ibn Abbaas radiyallahu ta'ala anhum wa ardaahum ci riwaaya imaam ibn mu ne fa hatafa bihi abu naila bi rendez-vous jotee ci guddi gi abu naila daal di ñëw ibn waqsh ibn salaama ibn waqsh ne ko di koy fëgg wooku wooku wooku hadafa moo tax mooy ki lay baat bu lay woo doo ko gis looloo tax téléphone yi ñu tudd ko haatif arab tudde ko haatif ndax haatif gisoon nañ ko ci hawatiful jinni ca partie Euh, euh, euh, mecquoise mecquoise mooy loo xam ne dalay dangay dégg kàddoom mais gisoo ko comme que téléphone bon mooy début bi loolu la woon léegi nii ngay am na ñoo xam ne booy leen di woon dañu leen di gis bon mais loolu taxul ñuy wax mais téléphone en général ki ngay waxal doo ko gis mooy bu may roy sama combiné téléphone sama kër waa ji sone woo ma bu ko ko gis. ainsi de suite mooy lool même bu dee après technologie ci kanam am na yu ñuy naan yoo xam ne da ngay gis ki lay woog yooyu mais loolu loolu taxul ñuy wax comme ay baay bër ak gaa yooyu ak ay Skype mais li ma la bëgg a wax mooy téléphone looloo tax ñu tudde ko haatif ndax hatafa mooy koo xam ne hatafa bii mooy da da da woo mais waa ji di ko dégg mais di ko gis mu ne Abu Naila loolu la daal di woo kaam fa wasaba léegi kaamu daal di jóg fii milhafatihi jóg ci lal bi daa taxaw ca bunt ba daal di woo ko Kaabu ibn al Ashraf yaa Kaabu ibn al Ashraf Kaabu daal di jóg ci mbalaan min sàngoo woon fa axadat imraatuhu bi naaxiyatiha jabaram ji daal téye ci beneen côté mbàjj mi bi naree jóg wa qaalat lahu ne ko antamru'un muharab ne ko yow kaam yow xamal ne nit nga koo xamante ni nii dañ lay xeex mooy ne yow gis nga mooy ne non seulement kaam bu xamoon na ne moom il est danger raison pour laquelle tamit mu amoon pale bu tool noonu waaye le fait que muy saaga yonent mi alayhi salaatu wasalaam même juif yi xamoon nañ ne kaam bu mii gis nga bu mooywul mooy ne moom ci boppam moo déclaré guerre yonent bi aleyhi salaatu salaam le fait que jullit ñi muy saaga yonent bi aleyhi salaatu salaam mu ne ko anta eh Kaaba antamru'un muharib yow nit nga koo xam ne dañ lay xeex laa tanzil fi hadhihi saa bul wàcc ndax kër Kaaba mooy da ko defoon noo xam ne du benn comme ni ngay imaginer néeg boo xam ne ci suuf lii lépp mais dafa amoon étage moo nag ci kaw la dëkkoon ci kaw la newoon ak soxna si léegi mu ne ko bul wàcc la tanzil fi hadhihi saa bul wàcc heure bii guddi gii ngay wàcc ndax ni dalaa woo Kaab ne ko fa qaala innahu Abu Naila non law wajadani naa'iman maa ayqadani xam na ne nelawuma moo tax ndax bu fekkoon ne bu retrouvé woon may nelaw du ma yee moom xam na ma bu baax il connaît mes fa qaalat soxna si ne ko jabar ji ne ko wallahi inni la arifu min saw min sawtihi shar ne ko maa ngi wàcc yàlla ne man de xam naa ci kàddoom gi ma dégg bi mu la woowee lu bon laa dégg ci biir kàddu gi maa ngi ciy sentir lu bon lu la mën a dal yow tam <laughs> ah. kon loolu la ko wax muy gis-gis bu am bu bu bu garaaw bu garaaw boo xamante ne nii euh, moom la euh, euh, ndaw si am wane ne tamit kon moom ku yeewu la woon muy jabaram ji ndax la fait que rien que tellement dafa vigilantoon te tamit loolu la mooy nit boo vigilant boo vigilant yàgg dégg nit ñi yàgg xam paroles yi dégg paroles yi en temps de bu dara xewul ak tamit nga yàgg siyaasatu naas di duggante nit ñi mooy yenn yi am na yenn liñ naan sa voix la kàddoom gi baatam bi moo ko moo ko moo ko moo ko moo ko wor moo xam làmmiñ bu fourché far wax loo xam ne bëgg ko woon wax te pourtant loolu réellement loolu la bëggoon loolu la gëm mais nag bëggu ko woon a wax ndax da ko doon nëbb mais làmmiñam daal di koy njuuy ndaw si dafa am xel mu rëy la am te tamit ku vigilante la waaye bi mu waxee lool Kaab dalal xelam ci loolu ne ko Abu Naayila la sama mbokku la Muhammad ibn Maslama sama frère huwa axi abu ci riwaaya Imaamul Buxaari ak sama ki ma nàmp lool di Abu Naayila mu ne ko ku tedd nag nit gor te tedd buñ ko woowoon sax fekk mu joxe parole ba pare ilaa tanatin foo xam ne bu demee ñu bocc ko bojj ko benn paaka wala dabbuus ko ko sax bi lay liñ ci guddi la ajaaba dina wuyi qaala mu ne wa yudxilu Muhammad ibn Maslama ma'ahu rajulayn ah bi léegi nag Muhammad ibn Maslama biñ leen entrée ñuy dugg mu ëndaale ay gaay mooy gisoon nañ ci riwaaye imaam ibn Ishaq biñ gisoon bim ne ñu bari lañu woon te naa Naila diñ ko ne yow demal njëkk bim demee dane am na ay ñoo xam ne sama mbokk yoo xam ne li ma wokk moo leen xuy ñoom li ñu bëgg mooy yawit nga lebal leen comme ni may lebale dama bëggoon ma indi leen looloo tax mu ëndaale ñi moom soupçonné wul ndax danaan loolu la te arme la yor mooy jaasi yiñ ma war a jox ah kon ñooñu moo doon abu abs ibn jabr ibn aws ak abbad ibn bishr léegi bi ñu tegee plan bi lan lañu wax avant ñuy agsi mu ne qaala amrun Amr ibn Dinaar ne jaa ma'ahu bi rajulayni dafa ñëw ànd ñaari góor muy ñi ma la wax sànq di Abu Abs ibn Jabr ak al-Harith ibn Abu Naila ñoo ànd mooy ñoom ñooñu la muy Muhammad ibn Maslama Abu Naila eh, al-Harith Abu Abs ibn Jabr ak Abbad léegi. Eh, Amr mooy Ka'b ibn al-Ashraf moom loolu yëpp prévoir na ko ndax nee nañ ko ñii dañuy ñëw ñoom it li ma wokk ma xuri waaye ñu teg ñu teg plan bi nan lañ koy defe nan lañ mee nan lañu lay waa ji biir këram nag euh, ñoom Muhammad ibn Maslama ne ak kii ki ci des di Abu Naila ñu ne fa qaala euh, ida ma ñu ne dañoo waxante ne wax ñeneen ñi ne bu ma idama jaa bu dikkee bu kaabu ñëwee xam nga nu ñuy def gis nga bu kaabu ñëwee fa inni qaa'ilun damay euh, qaa'ilun bi sha'rihi fa ashumma bu ñëwee daal xam nga nooy def mooy damay fexe euh, fóon arab day wax lool qaala bi yadihi kada mooy danaan waa ji nee na ci loxoom nii mooy ne ñoom jëf ji mooy jëf léeg-léeg dañ koy li jëf mooy li cër war a def dañ naan xaala waa ji wax na bi yadihi ak loxoom xam nga wax làmmiñ la ñuy wax mais arab day wax loolu xaala bi yadihi moo tax mu ne wa it fa inni man qaa'ilun bi doone mu wax ci boppam déedéet qaa'ilun bi sha'rihi fa ashum ne gars yi xam nga ñuy def gis nga daal woo nañ ko mu ngi ñëw bala ñu tegal plan dañ koy woo bu man dinaa taxaw daldi fexe ñaan ko ba mën a fóon boppam moom Kaab ibn al-Ashraf mu ne nag fa idaa yi gis nga yéen yéen le reste bu ngeen ma gisee istamkantu min ra'sihi fa duunakum fadribu bu ngeen gisee ma fóon boppam ba ba mu bàyyi ma boppam ma koy fóon dina ñëw lan woon bon loolu nan nekke nan la Kaab yu xullee moom it ba ñu ñëw lan mooy xaw ba ñuy fóon boppam bu ngeen gisee mu fóon boppam ba leer ne njatt ba mu bàyyil ma boppam ma njatt ko benn njatt gi nag rek gaaw leen ngeen ñëw dóor coroti ko ay jaasi euh, am na ci beneen mu ne wa qaala mu ne ci beneen bi da leen ne summa ushummukum ne leen bu ma fóonee boppam bu ma defee plan fexe ba mu nangu mooy fóon boppam après dama leen di jox yéen ñi ci des na leen yéen it fóon leen boppu kamb bi waay waay kamb moo di moo tedd léegi nag après man mu fóonaat mooy Muhammad ibn Maslama ak wala Abu Naila bu ma ñëwee nag ba njatt ko ba ngeen leer ne fii baax na rek corote leen ko ay jaas fa nazala ilayhim mutawashihan wa huwa yanfaxu minhu rihu tib léegi nag moom yëgul li xew mu daldi wàcc nag jóge ci kaw wax daa ci kaw la dëkk forteresse bi mu wàcc ci suuf euh, daldi di teraxlaayoo làmbaayu sol li nga xamante ne nii mooy yéreem euh, wa huwa yanfaxu minhu rihu tib mais nag gis nga dafa agsi rek mel ni foofu yépp dañ faa sotti li nga xam ne mooy parfum tellement parfum bu naa bu neex bi nga xam ne moo moom la moom la utilise ba muy dégager wu nan bul fàtte ne ci bële riwaay imaam ibn Sa'd be nee na moom wow xadiisun bi urs da doon doora ndawam soosu ci céet daanaka ci fan yu njëkk ci céet la woon moom mii di Ka'b ibn al-Ashraf alayhi la'natullah bi mu agsee nag ah, parfum bi dégagé wu kon ci moom fa qaala maa ra'aytuka al-yawma tey de gisuma masumaa gis comme tey air bu pure nii te neexe nii mooy boppam la bëgg a tagg ndax air bi bu neexee parfum bi dégagé wu ci moom moo gën a neexal air bi moo insensé insensé li nga xam ne moo encensé nag euh, air bi nag ak parfum yu neex yi moom mii di euh, Ka'b ibn al-Ashraf mooy di tagg boppam te nag moo tax ku xamoon parfum la nag ba pare mu teg ci indi a'taru nisaa'i al-arab wa ajmalu al-arab ne nekk na fi man Ka'b na yenn xam ne nag loolu noonu du du loo xamante ne nii euh, dafa lu tumuranke bu ngeen gisee ma ñëw air bi neexee nii voilà ndax man indi ataru nisaa'il arab jigéenu arab yépp ki ci dàq parfum wu gën rafet wa ajmalul arab dàq ci arab yi mooy jàll sama gannaaw loolu nag da di xam ne nag ah gaa yi man Ka'b al-Ashraf nag indi ataru nisaa'il arab wa ajmalul arab yéen di xam ne air bu pur bi te neex ci guddi gi c'est normal ndax man Ka'b ibn al-Ashraf indi ataru nisaa'il arab voilà wa ajmalul arabi te sama soxna nag <laughs> bu dëgg nag bu desee rek. ah sama soxna nag du du du du du du du du moroomu gaa yi oh moo leen dàq ñoom ñépp du moroomu femme yi ah way way way way moom man ci femme yi moo moo leen moo non non non arab yépp d'accord nañu moom mooy am nga góndi yoo xam ne bon njariñ jee bariwul quoi indian toru nisaa al arab ak yooyu moom laysa fihi kathiru fa'ida léegi nag bi mu waxee loolu moom mi Ka'b ibn al-Ashraf fa qaala ata'dhanu li an ashumma ra'sak qaala na'am Muhammad ibn Maslama radiyallahu ta'ala anhu wa arda ne ko a Ka'b ata'zanu lii ndax dig ma may permission an ashumma ra'sak ma daldi fóon sa bopp bi ndax nag yow parfum bi dégagé wu ci yow neex na oh parfum bi waaye dooma may ma ma fóonul sa boppu bi waaye ndax parfum bi ngay dégagé yaa kaam waaye waaye neex na waaye qaala na'am ne ah kay fóonul fa shammahu thumma shamma ashaaba mu daldi fóon bopp bi ci li nga xamante ne nii mooy ndax parfum bi fule la ko def yaram bi bopp bi yépp sikkim beeg fépp mu def ci parfum muy gilli di di di di di neexal bërëb yi léegi bi mu fóonee moom Muhammad ibn Maslama radiyallahu taala anhu wa arda daal wax ñim àndaloon ñoom abu naa'ila ak ñooñu ak ñoom abbaad ibn bish summa ashamba asxaaba mu ne leen way fuur boppu kaabu bi waay waay waay waay parfum bi ciy dégagé kenn xamul lu mu doon waaye ndax neexaay bi ñépp fóonee summa qaala ginnaaw gi mu ne waat kaabu atazanu lii waay ma est ce que man nga mayaat waaye ma fóonaat kaabu sa parfum bi moom kenn manu c'est irrésistible waay qaala naam Kaab ne ko ah kay daal di sëgg daal di koy may mu muy fóonaat falamma stamkana minhu qaala duunakum fa qataluhu ah, nee na nag bi nga xam ne boobu nag bi mu ko nee bi mu ko téye nag ci boobu ne ko nuus mu may ko muy sëgg mu sëgg ngir mu fóon kii rek téye bopp bi rek ne gaa duunakum ale jàpp naa ko gaa gaaw leen gaa yi faqataluuhu ñu coroti ko ay jaasi daal koy rey summa ataw annabiyya ñu dikkal yonent bi aleyhi salaatu wassalaam fa axbaruuhu ñu daal di koy nettali nag xabaar bi ne ko lan ñu santoon muy dangaa bëggoon ñu rey Kaab ibn al Ashraf newatul ci suñu àddina bi ndax daal nañ koy liquider ah! kon noonu lañu rey al xabiis Kaab ibn al Ashraf ah kon loolu mooy nettali Kaab ibn al Ashraf muy lu am solo mu am ay njàngat yu bari muy reyu Kaab ibn al-Ashraf mi xam nga nit nit mën na ne nit ab jullit mën na ne voilà euh, comme ni ma dégg dégg naa sama benn euh, Cheikh Mohammed Hassan Euh, alayhi xafidahullah al misri égyptien la bi muy nettali lool ci siiraam yu am solo yim def bi agsee ci partie bi mu ne ci xew-xewu Ka'b ibn al-Ashraf bii mu ne gis na moom waajoo xam ne da cee bind téere tudde ko euh, nan la waxati jàppatuma exactement mais maanaa bi lii la këne rey gaa yu mel ni Ka'b ibn al-Ashraf sunnatun mahjura sunna la boo xam ne dañu ko dañu ko dañu ko dañu ko gàddaay këne gaa yi yépp pour wane ne assassinat yi mooy ñu mel nii yow daal boo gisee koo xam ne daa bañ l'islam dafa kii dem leen ngeen assassiner ko nu mu gën a gaawe te nag bu ngeen ko ku ko assassiner bu ko kenn wax dara ndax lan am nañ ci sunna am nañ ci loo xam ne yonent bi alayhi salaam ci boppam ko digle te mooy rayu Kaab ibn al Ashraf kon dañ ciy jële ne képp koo xam ne day saaga yonent bi alayhi salaam moo xam ci bindam ndax Kaab ibn al ay poème la yoroon yum doon wax waaye képp koo xam ne day bind ay article bind livre ay ay ay ay ay journal wala loo mën di bind di ci wax yonent bi alayhi salaam lu dul loolu kooku nañ ko assassiné mu ne gaa loolu dégg na waa yoo xam ne aw dan la koo liir ab téere bum liir xaw ma boo xam ne noonu la ko waa ji ne loolu loolu la quoi ne lii sunna la boo xam ne dañ koo gàddaay il faut les assassiner tous bon après muy mettre en garde euh, moom euh, Cheikh Mouhamad Hassan hafidahullah muy mettre en garde taalibeem yi ci compréhension bu mel noonu euh, ñun dañu naan loolu compréhension bu erronée la mooy ne gis nga dalil am dalil ne lii la yonente mi alei satu doon def loolu loolu lu am solo la waaye li ko ëpp solo mooy fahmu dalil mooy nga comprendre dalil bi xam contexte su da contexte bi mu ñëwee ak yi nga xam ne ñoo tourner autour nga xool lu nekk lan moo tax affaire bi yonent ma ak da koo digle en tant que kan ndax shakhsiyatu rasul sallallahu annabi oh lu am solo. lu am solo la mooy ne euh, kooku dañ naan ko mooy ñuy xalaate noon dañ naan la premièrement loolu loolu manoo ci layal ku rey ay nit ndax dañoo saaga yonent bi alayhi salaatu salaam yow manoo ko layane noonu alhamdulilah ginnaaw biñ la ne xam nga waxoon nañ la ne àttee ku saaga yonent bi alayhi salaatu salaam mooy ne kooku dañ koy rey mais kan moo koy rey àttee njaaloo lan mooy àtteem ku njaaloo reconnaître yooyu yëpp lan mooy àtteem moo ñu dóor ko téeméeri yar bu dee ne ku masoon a sëy la ku masoon a am jabar la moo xam 1900 la takkoon fase en 1902 sëy en l'an 2000 daal di njaaloo en l'an 2000 kooku dañ koy rey ndax amoon na jabar 1900 mas naa sëy léegi kan moo koy rey xam nga loolu mooy àtte bi mais kan moo koy rey mais autorité. il faut mu nekk dëkk boo xam ne dañ fay doxal charia ngir lool mën a dox yow tey man mën naa toog senegal wala France wala Italie bon wala Bruxelles toog naan man léegi bon gis nga man gis nga fii Bawol gi gaa yi ku fi njaaloo am na waajoo xam ne dégg naa njaaloo na ci dëkk bi ñun ñu former suñu groupe nañ leen ko dem kidnapper jàpp ko takku ko ci àll bi dóor ko téeméeri yar ndax loolu alxuraan wax gis nga ñooñu bés buñ defee lool buñ leen jàppee dinañ leen fëgg téeméeri yar ba pare imaam bi mën naa sax jël def leen kii nu mu tudd tanzir teg leen duma yoo xam ne day tax day tax mu mu nekk nakaal loo xam ne day jàngal ñi ci des ba kenn dootul defati lool ndax dëkk dafa am autorité kenn du fajal sa bopp bu dee dëkk yi nga xam ne dëkku jullit lañ comme Sénégal mais doxaluñu sharia loolu kan mooy njaaloo nga ne leen ko dóor téeméeri ya yoo xamoo dara sàcc na nañ leen dagg loxoom kenn du dagg loxoom ndax dëkk bi loolu amu fi kooku leen rek lañ ko mën a wax mooy ne yow tuubal sa digganteeg sa boroom te yonent bi alayhi salaatu salaam mais waa ji njaaloo woon ñëw wax ko yonent bi alayhi salaatu salaam dane ko demal nga tuub li demal nga tuub sa digganteeg sa borom loolu ko njëkk a wax ba pare ni qu'est-ce que kii nii kii nii bon mooy ne wér na wala naanul sàngara wala yu mel na mais dane ko demal nga tuubi mais waa ji moo insister insister insister ba ni nga xam ne ci lañ koy teg fenn kon nag bu ñu amul autorité boo xam ne mooy doxal sharia doxu fi kooku dañ naan ko tuubal sa digganteeg sa boroom tawbatan nasuha tuub goo xam ne bu sell la sa digganteeg sa boroom nga ñaan ko lii rëcc rëcc la bu lay dal te rubba dhanbin awrasat dhillan wankisaaran eh, xayrun moo gën ci jëf ju baax joo xam ne awrasat izzan wa istikbaara aw kama qaala euh, euh, euh, saaxibu alxikami radiyallahu taala anhu wa arda imaam ibn ataillah al iskandari benn bàkkaar boo xam ne bàkkaar boo xam ne nit ki da koo def moo xam njaaloo rey nit sàcc homosexuel lépp toje braqueur de banque assassineur assassiné na ba doyal bàkkaar boobu noonu mu def ko ba pare jóge fa delluwaat ci boppam ne man maa yiis yaa subhaanallah mii man lu bon lii maa ko def non man moom ndekete man gisuma àddina bi nit kuy toog kuy dox ci kaw suuf koo xam ne man maa ko moo ma tane maa ko tane man man man man maa man maa am sañ-sañu def bàkkaar bu toll nii daal di jël yu fi jàmbur daal di njaaloog diw non man nag anta ana sharru naas maa yées ci nit ñi mu jaare fa waa ji jaare fa ci loolu dootul xeet fu mu dem ak ku mu gis jàpp ne kii nii mën na jariñoo ci moom mais jamais waa ji di jariñoo ci moom ndax moom du kenn du dara ndax bàkkaaram la jël mu toll ni montagne bu ko tiim saa bu naree xool di jëme kaw di wa yëkkati boppam gis bàkkaar boobu wàccewaat boppam rus xool ci suuf ne man nan laa fi nekk di di di topp piccu nit ñi te man ab taab laa yor ah man man ndekete du ma dara mu delloo ko nag mu daal di wàcce boppam ci boroomam di def ay istighfar di jaamu yàlla am na ñoo xam ne dañuy njaaloo jaare fa nga gis leen après ñu bëgg jàkka bëgg xam-xam ak yooyu mais kooku ta mbir mi mu ngi ko jële ci njaaloo wam boobu conséquences yi ndax bàkkaaram boobu moo transformé wu mu gis ni ndekete moom ndeke moo yéese nii dellu ci boroomam te looloo tax suñu boroom bind la wa maa xalaqtul jinna wal insa illaa liya'budun jin bunduma jinne yi ak nit ñi lulul ngir ñu jaamu ma te nag jaam mooy koo xamante ni comme at-tariqul mu'abbad ja yoon woo xam ne dañ koo dëgg-dëgg joggaate te du mën a kaas te du mas a kaas ne yéen li ngeen may dëgg bari mu mujj dellu nekk kooku lu ko waaye def mu jéggale ne man man mi def bàkkaar sàngam waaye waaye damaa am sañ-sañu nekk fi di meru kenn man kay naa nekk rek lu ma sama boroom digal ma def kooku kay bàkkaaram boobu waaye fa mu ko jëlee baax na waaye fa mu ko yóbbu baax na mooy da koo jëlee ci ak rëy rëyloom bàkkaar yu bari yum doon def dugg ci li taxoon yàlla bind ko mooy mu wàcce boppam mooy mu wàcce boppam nekk jaam jaamu kese euh, ngir boroomam subhaanahu wa waaye loolu kay moo gën tiyaaba boo xam ne waajoo xam ne moo dàq dem jàkk mais moo dàq jàkka waaye dem jàkkaam jooju ak topp gi muy topp sunna ak lim ciy topp tuuti tax na mu daal di xeeb ñépp mu daldi xeeb ñépp ku mu gis jàpp ne moo la gën ku mu gis rek jàpp ne moo la gën moom mu leen rombee sax du leen bëgg a nuyu jàpp ay moom daal ku mel ni moom rek lay nuyu loolu doo ko gis ak a bari surtout rawatina ñiy door a dugg ne dañuy déema door dugg ci mouvement naan dañuy jéema Euh, euh, dooru a dugg walla euh, ci diine ji dañuy sellal nga gis yor seen socc masha allah di topp sunna ak yooyu yëpp mais xeet ñépp pourtant avant mu ciy dugg démb barki démb sax jikko yi mu yoroon sax ñoo gën yi mu yor bi mu nee day doxal sunna yaa subhaanallah ndax avant bi muy sol jiit jëngalam jëngalam yéeg mbaxanaam ni muy wengal au moins ku mu romb dina la nuyu waaye waaye meer waaye waaye na def waaye au moins loolu même bu dee naa salaamaaleykum moo gën lool mais minimum dina wax ak ñoom séq gaa jàmm ci loolu même bu dee après day déconné ji léegi mu ne day day topp sunna bàyyi yooyu yépp jaay jëngal yi lakk leen sax bu manee léeg-léeg jël kap bi nga xam ne ny la ci defoon daal di koy dagg sànni fële ciseaux mbir yi toj CD yi nga xam ne ci hip hop bi la doon wax ak yooyu léegi mu jënd ab xamis yor soccu araakam masha allah waaye di bàyyi sikkim bi poussé di dem jàkka waaye xeet ñépp ñamu doon nuyu bu leen rombatee dootu leen nuyu dootu leen nuyu ndax jàpp ne ñii ci bàkkaar yi ne il mérite même pas son asalaama moo salaam gaa yi mérité wuñu ko ku mu gis rek yow yow li muy gis ci yow mooy bàkkaar ab bàkkaar moom la lay distinguer bu mu la xamee même jàkka ji bu fi duggee diw moom buy julli du jël du jël loxoom teg ko ci dënnam loolu du sunna moom mooy ne tout le temps mu xool yow sa défaut jamais mu ne mu xoole la bëtu waaye kii jàmbaar la de mais àddina beeg ñi mel ak jeunesse beeg yooyu mais malgré lépp ak liggéeyam bi mu am ak yooyu yëpp da koy bàyyi bu julli jotee nga gis ko ci jàkka yi xoolal loolu nee mu gëmm ci yooyu du ko gis ndax du ko gis sax loolu du ko dul gis ndax buur yàlla yaa subhaanallah yaa subhaanallah du gis yooyu waaye ay défaut défaut yu waa ji lay xool défaut yu waa ji lay xool xeet ñépp di ñi muy nuyu daal mooy ñi nga xam ne moom ñoom la gis ne ñoo niroo loolu la koy nent bi alei salaatu salaam jàngal ndax duma leen digal loo xam ne bu ngeen ko defee ngeen soppante afshu salaama baynakum wasaare leen nuyoo seen diggante yow nga ne man comme que waa ji solul xamiis da gis ñoo xam ne ñoom li tax luñ nuyu waa mooy ne gisoon nañ ko démb mu am sikkim ñu romb ko tey mu dindi sikkim bi tax même kooku bu leen di nuyu duñ ko fay yaa subhaanallah wala ñu bañ koo nuyu teguñ ko ngir mais yow li ngay mer doo ko ñëw expliquer wala nga laaj ko wala nga ne ko lii waaw wa mais lu tax mun nga priver sa bopp lool di di këjaate ku mu gis rek am na ci yow lum lay xeeb mooy ne awrasat koo tiyaa jàpp lu baaxam lool mu mu mu mu ne ci lay ne ci lay ma ne bokk ndax newu ci ndax bu bu ci newoon dëgg-dëgg du doxale noonu kooku moo jural ci moom moo moo ko hérité loola na izzan ak rëy rëylu gis ni moom ku tedd la ku màgg la ku àgg fenn la c'est un grand quelqu'un wastikbaaran akuk lan waaye moo ko yóbbu mu daal di rëy ci kaw boo mooywul waa këram sax jigéen ñiy meesu dootu leen nuyu takkat moom ci boppam manu la jàngale ndax bu ñuy danaan leen safara tey lii dafa xaraam ay kii benn yoon la leen koy waxtanoon la leen koy waxe ci ton wu menace ñu bañ koo faale dootu leen nuyu bu ñu toggatee sax mu dem ci ay copain wam dem lekk ci ñoom kooku nga foog ne kooku kooku kooku kooku kay kooku xam nga ne bàkkaar waa jële moo gën bi yóbbe waaye bàkkaaru njaaloo bi waa ji def mujj ne ne baax ba wàcce boppam waay waay kooku aka neexoon ni'ma hadha dhanb waay waay waay bàkkaar booboo neex kooku aka neexoon bu doon ne moom li mu jural kële la koy jural aka neexoon mu defoon bàkkaar boobu sax jaar fa wàcce boppam que muy def loo xam ne jàpp na lu baax la jaar fa nag li tax iblis daal di nekk sànku suñu boroom dàq ko ci yërmandeem àddina ak alaaxira moom mu nekk ci loolu topp nekk un disciple de Iblis min haythu la yashur foo xam ne yëgu kon euh, nit buñ ñëwaatee ci lii mooy nit manu la ne mooy ne ki nga xam ne day tegtale woo ci loolu diw a publié benn livre kon nañ leen dem rey ko yow doo autorité yoroo pouvoir charia doxu fi lan nga mën a defee lool man da de mais jàng nañ yonent bi alayhi salaatu wa salaam gisoon nañ phase mécoise dinañ ci ñëwaat mais dama naan waa ji ñi xam ne ñooy déduire wax jooju di wax loolu naan loolu mooy tegtalu ñi xëy di ray gaa yi ndax dañoo wax yonent ma lay saa saam lu dul loolu dañ naan leen ñooñu ak a neexoon de ñu jàngoon au minimum ñu jëloon xadiis boobu noonu laata ñu naan lii suñu tegtal la ñu daldi liir li ci boroom xam-xam yi minimum wax minimum nee nañ jël Badruddin al-Ayni imaam Badruddin al-Ayni shara bi mu des ci Sahih imaamul yi liir ko bu la jaralee na liiral parti boobu rekk wala nga dem ci imaam an-Nawawi nga liir partie boobu kese wala al-Hafiz ibn Hajar partie boobu kese bala ngaa wax ci mbir mi ndax mënoo ñëw rek di ko tekkee ak yow ni nga ko gisee. waaw ndax yow duggoo fi ngay nekk géomètre duggoo fi ngay nekk expert jàngoo yoroo kii gis rek nit tëll na damm na du loolu moo tax tanqiixul manaan waa ji dangay xam ana yan ñoo joué ci jamono jooju ak mbir mi contexte bi ak lan moo tax yonent bi alayhi salaam ak yi nga xam ne ñoo réunir ngir àtte boobu am euh, déggal li imaam alxaafiz ibn Hajar wax raxmatullah aley mu ne bi mu indi xadiis bi bi mu koy sharaa saxiixu imaamul Buxaari raxmatullah ci Fathul Baari mu ne qaala Suhayli mu ne imaam as-Suhayli dane tam dëkkoon fii Espagne almaliki boroom boroom ar-Rawdul Unuf di shara siiratu ibn Hisham eh, di tekki baat yeeg di ko shara moom imaam as-Suhayli rahmatullah alayhi mu ne moom nee na fii qissati Ka'b ibn al-Ashraf qatlu al-mu'ahad idha sabba ash-shari' khilafan li Abi Hanifa mu ne imaam as-Suhayli nee na rahmatullah alayhi bokk na ci li ñuy jàng ci qissatu Ka'b ibn al-Ashraf bi ray al-mu'ahad al-mu'ahad mooy nit koo xam ne xam nga loolu foog naa waxoon nañ ko fi de waxoon nañu walla wala du fii non en tout cas li ma leer mas nañu ko wax ci benn ci tafsir yi ñoo ko euh, tafsir bi tafsir yi am na fu ñu ko fa benn ci xamatuma nag ban saar euh, ndax wax nañ ko ci siira bi bon wóoruma mais mooy euh, bon nañ ko résumé léegi mooy ne façon yéeféer yi foog naa waxoon nañ ko mais comme ko wóoruma nañ ci jaar lu gàtt mooy façon yéeféer yi dañu wute muy almuharab ki nga xam ne moom day xeex ak jullit ñi kooku la jullit am droit mën a rey comme que day xeex moom bu la jekkoo rey la yow boo ko jekkoo doo ko ba mu am al muahad al muahad euh, mooy koo xamante ne ni euh, dañ koo jox euh, dafa dox digganteem ak mais autorité bi autorité bi mooy dëkk bi ñoom ñoo koy jox ñoom bo comme comme léegi moom laa doon wax mais mooy passeport diplomatique yi non mën naa ba euh, visa autorité dëkk bi mooy jox koo xam ne ay jul mooy dëkkub jullit comme Arabie saoudite loolu lañ joxoon mais ci siira bii la waxoon na waxaan nañ ko si si si ndax exemple bii laa joxoon comme Arabie saoudite bu joxee visa benn américain citoyen américain boo xam ne du jullit wala mu jox même bu dee ne kooku juif la wala benn citoyen français boo xam ne franc-maçon la sax jox ko visa yow bu ñëwee ci dëkk bi ak même bu newul foofu la fait que yor na même bu duggul Arabie saoudite le fait roi bi dëkk bi autorités yi ñoo ko jox visa yow amoo droit yu jullit bi rey ko kooku amoo droit mu am koo xam ne kooku dañ koy jox amaana amaana lañ la waxoon ne loolu mooy kenn ci jullit ñi mën na koo joxe voilà mooy ne damay ñëw sàng ne benn kenn ci citoyen dëkku jullit yi comme benn saoudien mu ne man monsieur Michel Lecomte mii de du jullit waaye man maa ko yiir même mais biir Arabie saoudite bu dee foofu moom kenn même bu dee dañu nekk ak guerre ak ñooñu fi mu jóge ñooñu kooku manuñ ko defal dara ndax xadiisu umm sayyidatu umm haani bi ba seydna abi taalib naree rey benn waay ci waa màkka boo xam ne moom bañ ubbee màkk moom umm haani di seeru seydna ali radiyallahu anhuma moom moo ne da koo yiir mu ñëw wax ko yonent bi alayhi salaatu salaam fekk mu ngi sangu ak sayyidatu faatima di ko euh, euh, kii euh, utal ko barrière muy sangu mu ne ko qad ajarna man ajarti ya umma hani ne ko ñun sàng nañ mbuur malaanu protection ki nga sàng malaanam protection ya umma hani loolu nag fekk mu ngi ci biir dëkku jullit bi loolu la voilà ak ak zimmi ak zimmi mooy beneen yéeféer bi nga xam ne moom du fële la dëkk moom ci dëkku jullit ñi la dëkk mooy dafa am citoyenneté sauf que du jullit kooku